farraqahu daymaani radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma fil muqaddima fi faslun fil wird fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawaa'un intamaa ilal jilaani aw intamaa li ahmada tijjaani aw li siwaahuma min al-aqtaabi id kulluhum qatan ala as-sawaabi fa kulluhum yad'u al-muridiina ila taa'ati rabbil arshi haythuma jalaa kon gisoon nañ bayt bu njëkk bi jeexaloon nañ ko ci jotaay bi ñu génn walillaahi alhamdu wal minna fi nga xam ne moom la sëriñ bi abul mahamidi radiyallahu anhu di wax ne fa kullu wirdin bépp wird boo xam ne moom la taalibe bi al murida yor moom murid bi yor ki nam dem ci boroomam taalibe bi di ko def ca ay condition charte yàgg nañ ko ko digale kooku moom fan la ko jëme da koy yóbbu comme waajee uti ndox fa muy tànk fa muy naane fa muy duye kaas ya ak ndab yu fees ya waaw fa la koy jëme moom taalibe bi waaw muy xadratullah muy la présence divine waxoon nañ la foofu du bërëb fi ngay yëge borom bi ci lépp waaw te loolu waxoon nañ la yaa ngi koy amee ca teewlu ga di yëg sa borom ci sa lépp waaw lépp sa jëf yéeg sa lépp sa borom tabaaraka wa taala képp ngay gis waaw di ko teewlu ci sa yëpp sa dalak sa yëngoog sa lépp waaw waaw te kooku wala yaxiidaa fekk mu ngi yor mbir yi di ko defe doo lële loolu ñu ko ci wax noonu lay am du du ko jéng kon nag mu daal li ciy teg moom radiyallahu anhu mu ne nag kooku sawaa'un intamaa ilal jiilaani moo xam ne taaliba boo bële dafa askanaloo wér di gëm yor ilal jiilaani ci al jiilaani kan mooy al jiilaani mooy al sheikh mooy xutbu bu mag bi waaw acheikh Abdul Qadir ibn Moussa al-Kaylaani wala al-Jaylaani moom muy ku dee ko kenn du présenté acheikh Abdul Qadir moom mooy sëriñu tariixa qaadiriya nga xam ne mu ngi gane àddina l'an 470 ci gàddaay yi ginnaaw après gàddaay yonent bi aleyhi wassalaam mu daal di tollook tolloog 1076 ci atum grégoire waaw daal di moom nag dafa newoon koo xam ne euh, mooy ndono yonent bi aleyhi salaatu dëgg waaw mooy dafa feesoon ci xam-xamu sharia nag noo ko noonu lu raw loolu meloon ci xam-xamu tasawuf nekkoon Bagdad moom lañ naan jiili bu Bagdad boo déggee wolof yi des fois <laughs> mooy Cheikh Abdul Qadir al Jilaani waaw eh, radiyallahu taala anhu nekkoon ci wàllu mazhab ngiiru da doon ubbee ci ngiiru xanbali yi ak Shafi'i yi mais xanbali yi la woon waaw xanbali yi la woon mooy taalibe la woon ci wàllu euh, ngiir ci al imaam Ahmad ibn Hanbal même bu dee ne loolu mooy loolu lañ woon mais à à à à euh, Euh, ki nga xam ne sëriñ bi nga xam ne dafa mat sëkk moom euh, askonowul ci benn ngir mooy dafa dépassé ngir yi mooy lan mooy fi mu tollu nekkul ne day day doyadal ngir yi no mooy ne moom tënkuwul ci benn ngir fi dëgg féete moom fa lay jaar waxuñ ne ngir yi amuñ dëgg si mooy ne fu dëgg ne xanafiya yeeg xanaabila lépp te moom loolu da mooy loolu mais sauf que sauf que rek mooy ci wàllu ngiir mooy tax dañ naan lañ moom ci wàllu mazhab lii la voilà mooy xanbali la même bu dee ci sëriñ la woon bu mag tamit ci wàllu shafi'i yi ni mu doon ubbee ci xanbali yi waaye xanbali yi la woon radiyallahu taala anhu muy Cheikh Abdul Qadir al Jilani mu ngi génn àddina euh, l'an bi nga xamante ne mooy 561 ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam mu të mu tombeek 1166 ci atum grégoire muy bu nasaraan yi waaw kon 470 ba 561 wala nga ne 1077 ba mille cent 1166 loolu la presque 91 ans mooy téeméeri at yu manqué euh, fukki at wala euh, juróom-ñeenti at ci la juddu xutbu bu mag boo bële Cheikh Abdul Qadir nga xam ne mooy sëriñu qaadiriye yi te waxoon nañ la de ci jataay yële que ne moom càllaleem ci wàllu tariixa dafa dem ba ci sayyidina ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu mu jële ko ci yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi mu jële ko ci boroomam azza wa jal kon mu ne kooku moo xam fi muy as euh, euh, wir bi gam yor moom day askanewoo ci tariixa Jaylaani mooy mooy mooy tariixa qaadiriya bool imaam al al al abd al shaykh Abdul Qaadir ah al imaam Abdul Qadir al Jilaani mu ne awin tama wala boog moom mu nekk koo xam ne wird wam yor wala moom ci woppam day askana li Ahmad at-Tijaani muy al imaam al cheikh al imaam al qutb al maktum Ahmad ibn Muhammad <laughs> eh, du Ahmad ibn Muhammad de ñenn ñu loolu la wax mais loolu njuumte la waaw Ahmad ibn Muhammad waaw. ak tijjaani mooy du muhammad mais mahammad waaw mahammad ak tijjaani radiyallahu taala anhu moom mu ngi gane àddina ci aynu maadi aynu maadi benn dëkk la wu nekk fële euh, Algérie mu ngi gane àddina l'an mille cent cinquante ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu mu dëppook la mille sept ci anem Grégoire ci atum Grégoire ah muy alqutbul maktum jaar na nag ci radiyallahu taala anu ci ay kii yu bari ay tarixa yu bari yoo xam ne doon na ko jël ak ndawam it nga xam ne euh, gaaw a mokkal alquran bon ya euh, fu ne nag wër da doon wër lu bari waaw waaw Algérie googu la kii aynu maadi <coughs> nga xam ne ci ay nijaayam moo tax ak tijjaan yi ñoom ci seen wàllu yaay ak tijjaan yi mooy fa nga xam ne moom lañ askanaloon ñoom ñii nag moom ak Cheikh Abdul Qadir ñoom ñëpp ay ay sët lañ ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah, ginnaaw gi ginnaaw tarixa yim jaar yëpp après ci la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam par exemple li taxoon ma doon wax keroog euh, que ne waa ji nga xam ne benn waay boo xam ne dane moom moom moom daa jàpp ne moom wér dëggam yor moom moomu kese <coughs> euh, benn waay bu ne Sénégal ne jàpp ne sëriñam kese moom lañ jox wér di nii la ko yonent bale saa saam jox saa nelaw te pour ah, Cheikh Ahmad ti ko ko ki doon wax lool nag du Tijaan mais eh, Cheikh Ahmad Tijaani mi radiyallahu ta'ala anhu moom wér dam noonu la yonent bi alayhi salaam moo ko jox comme ni nga xam ne noonu la ko boroom Jawaahirul Maani nga xamante ne muy ah, Cheikh Ali ah, Barada Cheikh Ali Harazim Barada radiyallahu ta'ala ni nga ko waxee ci Jawaahirul Maani te waxoon naa la téere ba pare bi mu koy bind Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu da ko liir xool téere bi yépp te moom taalibe bi moo njëkk a gaañu sëriñam voilà moom moom gaañu na ba avant sëriñ bi di génn àddina radiyallahu ta'ala anhuma kon nag affaire bi mooy moom par exemple moom wirdam yonent ma sar sam dane moo ko jox yaqazatan laa manaa man ci loo xam ne jéebéer la nelawul waaw moo tax ba ma déggee waa jox loolu ma ne kii gisam daa gàtt lu tax mu wax lii te pourtant ñeneen ci moom ku mel ni Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu anhu Tidjani te am nañ senegal war na lool bu gëstu woon tuuti rek dina xam ne kon loolu mu nar ne moom moom moom kese la loolu euh, lu jaroon bàyyi xel la kon mu ne awul aw awin tamaali Ahmad Tidjani kon wax naa la ne mu ngi mu ngi génn àddina nag la ki li nga xam ne 1230 ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaam mu daldi Euh, tombook l'an 1815 ci atum grégoire waaw 1815 hein xam nga 1815 voilà léegi moom a Cheikh Ahmad Tidiane mu ne nag ñaar ñooñu radiyallahu anhu koo ci jël rek mu ne awli siwaahuma wala bokk ci ñeneen ñoo xam ne ñu dul ñaar ñii ma lim minal aqta bi ci xutb yi ndax ñoom ñi ay ay ay ay xutb lañu woon yu mag mag Euh, euh, euh, déggoo Cheikh Ahmad Tidiane al qutbul kële kanta a Cheikh al Jilani lool mooy ñoom seenu nekk qutbu loolu kenn werantewu ko waaw kenn werantewu ko ko léegi aw li siwaahuma walla te te ñoom dépassé woon nañu qutbu ah <laughs> voilà kese moom loolu dépassé woon nañ affaire yooyu <laughs> voilà <laughs> mais pour nit ñi xam rek walla awli siwaahuma wala bokk ci ñeneen ñu dul ñoom ñaar ñii ma tudd minal aqtaabi ci xutbu yi muy pôle yi xutbu nag buñ ko waxee mooy ki nga xam ne mooy al insaanul kaamil xam nga al insaanul kaamil nit ku mat ku mat dëgg dëgg kooku mooy yonent ma lay saab léegi nag ka ko gën niru ci jamono ka ko gën niru ci jamono kooku mooy xutbu voilà ki gën niru yonent ma lay saab ci biir ci biti nekk fi lim fi kooku mooy xutbu ci gàttal wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati